safara ya fay yi safara yi ñu doon jaamu te duñ yàlla ba yonent bi juddoo ci la ndox may doon naan waaw ci la ñiis de loolu ay mandarga la yoo xam ne dafay fan la magal yónnee ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu doon na ci ay tegtal bokku rey si bañ a réer lu bokkut ak yonent yi jëkk yëpp du nañ ko ci seen téere yi borom xam-xam yi bayra raayib ak nastoora raayib ñooy ñëpp wax nañ mbiram yonent wax nañ ko boo Taalib de loolu doyoon na ci ay tegtal ba Quraysh bañ a réer lu bokkut ak yonent yu jëkk yëpp du nañ ko ci seen téere yi borom xam-xam yi Bayra raayib ak Nostora raayib ñooy ñëpp wax nañ mbiram yonent wax nañ ko boo Taalib de ba Abu Taalib bëggee dem saam te ànd ak bëgg ànd bi sallallahu wa sallam ba ba loolu amee nag yonent bi sallallahu wa sallam waa Makka seen aada ku ci jur doom loo ko nampal de da ngay ku la nampalal de bee waa Taif dañ daa ñëw Makka di doom yi nampal de ba yonent juddoo fukki jigéen jóge nañ taayif war seeni gëlëm ñëw di wut doom yi nampal de yonent nag guddi gam juddoo doom yi góor rek a ci juddu ku juddu rek doom ji góor ga te gis nañ ba yonent juddoo leer fàqeena ca ci moom dugg ci kër gu nekk ci Makka kër goo xam ne leer googu dugg na ca saaba saaba feeñ na fa rek ba nga xamee ne ñëw nañ nag di wut ku leen nàmp kuñ kuñ nàmpal ah ñu fab doom yi nga xam ne am nañ bàyyi yëpp doom yu amul bàyyi ñu ne ku ko nàmpalit pay ga nga war a am doo ko am de alimatu fekk dafa ñàkk bee wajanu mbaam bi mu war mën da jotee moo ko tax a tardé ba bi ma ak see fekk nañu jël doom yi am bàyyi yépp yonent bi des fi de mu ne jëkkëram nañ dem jël doom jooju ñuy bañ moo gën kat ma ànd ak ñoom ñëpp ñuy wut doom yi ñu nampal ku nekk am di ñëw ci ne ko am nga doom mu ne de waaye doom juñ bañ la ndax yaa baayam dafa dee ba mu nee ci biiram ndeyam ba am yaari weer la baayam dee de mu ne ko jox ma ko mu ne ko demal ma nga newee tëdd di nelaw Alimatu ñëw muri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taar bi yonent taaroo ak nim leere alimatu muraat ko bu jàkk ñëw ne alima aminatu kaay doom ji man de kii ko ne ñeme ma ko yaayam ñëw xee ko ba mu ko xee alimatu daldi ko fab jox ko weenu ndeyjooram mu namp soow moom ba bëree bëree bëree bëri te aminatu ko alimatu soow ndax ñàkk ak mu jox ko weer ma ca des yonent bi bañ de sallallahu alayhi mu ngay tëral sariya doxaat xam na ne alimatu bu koy nampal mu nga xam ne beneen doom bu muy nampal mooy bi mu jur ah bu nampee ba nag benn weer wi bi ci des mbokkam mee ko moom de moom waru koo nampale alimatu moom moo yóbbu yonent bi taayif wajanu mbaam bi mu waroon dal di suura suura suur ba mel ni mësa lapp gëlëm gi nga xam ne moom la ñu àndatoon moom itam daal di suur ba xenaat bi fees dell ak soow ñu ne nañ seet ndax amul soow ñu na ñu ratt rek mu dal di génne soow de waaye jëkkëram ne ko alimatu sa mbindeef mi nga fab mbindeef mu barke la de mu ne ko loolu la ma yàlla wan de ñu ñëw ak moom waaw <clears throat> alimatu bari wàcc bari saal bi mu ñëwee alimatu saadiya ba mu wàccee ca taayif rek dëkk ba yëpp ñëw daje ci këram naana ku tuur gëtt gi xeeñ de dëkk tata yonent bi la sallallahu alayhi wa juróom yëpp am soow bu juróom bu jurul boorat rek mu joxe soow bu ñu xëyee di sàmmi fu ñu dem rek fekk fa ñax mu tooy xepp ak naataange ñu na ñu sàmm ba suural waa dellu si sàmm yi ci des ñoom gisaala bi mu décor nam décoré woon rek su ko defee ñun ñu naa sàmm yi ngeen di sàmmee fa sàmme alimatu yi di sàmme de waaw bu ñu xëyee dem fa sàmme alimatu yi sàmme woon duñ fa fekk dara mooy xurul mel na meloon rek alimatu moom sàmm mi buñ jubloo feneen fekk fa naataanga rek day day ñu xam ne loolu ci barke yonent bi de sallallahu alayhi wa yonent nag màgg na màgg goo xam ne ñu róowu tak màgg doom yi màgg de ba juddoo ba am ñaari weer booba la raam sallallahu alayhi wa sallam juddoo ba am juróomi weer booba lay jéem a dox waaw <clears throat> juróom-ñaari weer muy wax de sallallahu alayhi wa waaye juróom-ñeenti weeram nag ci la fasaa ba naa boolem kuy wax kuy wax anaasu mën na tax bi daal képp kuy wax baas waaw maa la gën a fasaa de ndax ci Quraysh laa juddu namp ci bani saalin de loolu ci juróom-ñeenti weeram de sallallahu alayhi wa fukki weer la dund di sànni fett waaw njum guñ ne ndax nit mën na ko jàmmam jéet waaw bu ko sànnee rek jam ko de daan la xale yi di sàmmi ba ma xamee ñaari weer nag ba ma xamee ñaari ak ñaari weer dama malaaka yi ñëw xotti dënnam bi de xotti gu njëkk ga dindi ci lumb ba nga xam ne nañ ma doon ci def seytaane ci moom de sallallahu alayhi wa loolu la alimatu ragal nag ba fab waaw ñëw delloo ko yaayam de mu ne ko yow bi ma dee fer nga ne naa la ko bàyyee matul ñaari weer nga ne da koy delloo si lan la mu ne ko dama doon nampal daal nampal di dem nampal bi jeex na waaw sa dooma boobu de dama ragal rek dara dal ko ci sama loxo rek muy muy toor ci man de mu ne ko ah sama doom ji ngay ragalal saytaane sama doom ji yàlla koy wattul boppam de waaw dara du ko jot de waaw ci ñeneen at yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yaayam génn àddina de mu des nag amee ko waaw ba ma amee juróom-ñaari at wala juróom-ñett <coughs> ay Abdul Mutalib it dee dénk ko Abu Talib nag Abu Talib nag moo ko xamee moom dund na ba fekkee bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla yónnee yonent bi nag waaw ci ñeneen fukki atam ci fanweeri atam ak juróom la Kaaba gi tabax Kaaba ga la la Quraysh tabax Kaaba gi de xëccoo ci ba Hajarul Aswad ku koy teg ci palaasam. waaw ba bëgg a xeex waaw ba ceentee jaasi ñu ne bunta bani salaam baabu salaam bi ku fi jëkk fës rek nañ ko ko nañ ko ko jox xam ne moom la ko yàlla jox de yonent jëkk faa fël de ñu ne ñu ne tànn loo nañ yàlla tànnal nañu lamin ki nga xam nag ne waaw mooy loo mbir mi de ñu jox ko ko mu ne waaye man danaa gërëm loo ñëpp daldi lal malaan teg ci xajaru la sot ne jiit gu ne nañ jàpp ji malaan mi rek waaw ñu yëkkati ko ba ca place xam ba ñu teg ko fa yonent ba tabaxal ko ta lu tedd nag sallallahu alayhi wa sallam fekke na il ful fulool bi sallallahu alayhi ci ñaar fukki atam juróom la denc xadijatu ci ñeen fukki la wayu gi wàcc ci moom alquran wàcc ci moom mu des makka di xoote jëm ci yàlla Quraysh di bañ ba am am fa fukki at ak yonent saba génn gàddaay nag dem Medina de sallallahu alayhi wa moo tax génn gi génn gàddaay dem Medina du ragal du doxali waaw ndax fukki at ak ñett yem sax ci Makka waaw mën na ko faa sax giiru dundam waaye xam na ne daal xam na ne daal ñii nanguwuñ mu bëgg a dem foo xam ne dana nekk gox boo xam ne mooy gën a yaa ci lislaam de fekk doon na waxanteeg banni xaylata nag waaw ñooy lansaar ñu biñ nekk duggee ci lislaam ñoom la yàlla tuddee lansaar jaayante ñetti at waaw bu jëkk ba ñett la ñoon ba ca juróom benn la ñoon ba ca tegu nag waaw ñu di ba ca fukk ak ñaar lañ kon bu ñetteel ba nag juróom ñaar fukk lañ waaw ak ñett de ak ñaari jigéen ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko buñ la génnee rek ñëwal ci ñun de moo tax bañ ko génnee gàddaay nag waaw bañ ko bëggee rey nag ca Makka mu dal di génn gàddaay nag sallallahu alayhi moo ci gën askan na ne yàlla ba mu bindee asamaan yi juróom yaar tànn na jëcc a kowe def ko muy barabu nguuram ba mu bindee suuf yi juróom yaar mu tànn makka mooy mooy kaaba gi nga xam ne tey mooy xiblay mboolem jullit ñi de mu bind aadama bind doomu aadama yi tànn ci ñoom arab bam bindee ba mu tànnee arab yépp mu tànn ci ñoom bani haasim bani haasim itam mu tànn ma ci seen biit man maay kuñ tànn ku bàyyeekoo ci luñ tànn bàyyeekoo ci luñ tànn de te lool du pukkare ci man de sallallahu alayhi wa sallam woon nag te yàlla xam ne na ko lu jiitu ak ñëwam ni nga xam ne nit ku réy buy ñëw ci dëkk dañ koy yëgle fu nekk télégramme yi ñëw naa diwa ngi ñëw yonentu sallallahu alayhi wa sallam ca jamonoy aadama ba ci jamonoy isaa xamul yonent buy ñëw bàyyi koo ca péeb yàlla ba lu may wax na mbindee fi ne leen wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu ahmad maa ngi leen di bégal ne ab yonent dana ñëw sama gannaaw ahmad la tudd ahmad mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la tudd ci asamaan muhammad la tudd ci suuf li tax mu gën ñëpp nag mooy ki Ahmadu la tudd Muhammad la tudd Mahmoud la tudd Hamid la tudd xeetam Hamaduna lañ leen di wax xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy santkati yàlla ndax ñooy ñi nga xam ne buñ lekkee ne alhamdulillah buñ naanee ne alhamdulillah buñ xoddoo ne alhamdulillah buñ amee xéewal ne alhamdulillah buñ génnee ci tiis ne alhamdulillah ñoom ñooy santkati yàlla yi yonent yàlla Muusa mas nay dee ak ne ko gis naa ci lawil ma gis naa ci xàlluway tawere di ab yonent aw xeet xeetu yonent boo xam ne ñoom santkati yàlla lañ def ko muy sama xeet mu ne ko loolu xeetu Ahmadoo ko moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko loolu may ko bani Israila mu ne ko loolu xeetu Ahmadoo ko moom rek mu ne ko gis naa xeet woo xam ne ñoom dañuy lekk seeni sadax te nga di leen ko nangul bani israel ñoom ku bëgg a saraxe ngay dajale la nga saraxe lu mu foor foor def ko ca dingare ba foofa rek waaw safara ñëw lakk ko de noonu lañ leen di nangulele jaamu yàlla su ko safara sa lakkul ñu xam ne yàlla bëggut may ko sama ñoom dañuy lekk seeni asaka ngay génne sa asaka jox sa mbokk mu lekk te terewul yàlla nangu ko de ma doo ko moom mu ne ko gis naa xeet woo xam ne juróomi julli dañuy julli te nga di leen bindal yool ak juróom fukki julli mu ne ko loolu xeet waa ma doo ko moom gis naa xeet woo xam ne benn weer la ñuy woor ci at te yaa ngi leen bindal ne dañuy dapetoo koor mu ne ko loolu xeetu ahmadoo ko moom e yow Moussa bul jege yàlla lii Muhammad loolu nga may laaj yépp xeetu ahmadoo ko moom ne mu ne ko jëlal sag yonent te boole ma rek ci xeetu ahmadu de waaw moom Moussa mu ne ko yaa Moussa ini stafaytuka ala naasi bi risalati wa bi kalaami fa xus ma ataytuka wa kun a shakirina yow Moussa <clears throat> maa la tànnal sama bopp ci bani Israël nga gën leen ñoom ñépp ma jox la ak yonent jëlal li ma jox kat te <clears throat> na nga sant yàlla rek rek Moussa daal di tuub nag waaw daal di sant yàlla de loolu mooy xeetu Ahmad moom mooy Ahmad mooy Muhammad mooy Mahmoud mooy Hamidou xeetam ñooy Hamadoona <clears throat> sallallahu alayhi wa sallam lu xeetu yonent waaw dañ koy sant yàlla rek rek waaw bu ñu amee xéewal dañuy sant yàlla moo tax seen drapeau ca pénjam yàlla li liwaawul hamdi la tudd liwaawul hamdi yonent koy téye ci loxoom waaw aadama ak ñi ci xéesam ñëpp ci ron dara keroog drapeau yonent boobu dañu nekk de waaw sallallahu alayhi wa sallam ba yonent melee noonu nag yàlla wàcce ko ci àddina sahabaam yi nga xam ñoo nekkoon ak moom ñoom xam nañ ne kiñ nekkat du nit ak kese rek day nit la koo xam na yàlla màggal na ko màggal koo xam ne mosu koo màggal mbindeef de moo tax saaba yi waaw dëddu lépp loo xam ne nañ ko wut ak lépp ñu ma sa am bëggatuñ dara ci àddina lu ma yonent bi sallallahu alayhi wa waa ak diine ji nga xam ne moom la dikke leen ba nga xamee ne yàlla na ko ci ñeen fukki atam la ko yàlla yónni ba mu ko yónnee Abubakar jëkk a gëm ñu ne Aliyo jëkk gëm ñu ne Xadijatoo jëkk gëm ñu ne wax yi benn la ba nga xamee ne yàlla yónni na ko Xadijatu moo jëkk gëm ci jigéen ñi waaye Xadijatu moo jëkk gëm faw ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam bu gisaa Jibril rek bu ñëwee dana ko nettali waaw Xadijatu mu ñëw ne ko xadijatu xam nga ne sama waa ji ma la daa wax feeñu na ma tey andil ma ndox digal ma ne naa jàpp ma jàpp ba noppi mu ne ma naa julli ñaar a ma julli xadijatu ne ko wan ma nim la wan mu daal di wan yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent daal di ko wan nañuy jàppee mu jàpp mu ne ko wan ma ni ñuy jullee mu mu wan ko mu julli de waaw xadijatu jëkk a julli ci xeet wi waaw gannaaw bu yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa nag dafa traité dajeeg am màggat moo xam ne dund na lu ëpp ñetti téeméeri at ba mu taseeg moom mu di ko seet di ko seet ba mu yàgg mu ne ko xëñal sa biit bi waaye ma seet mu ne ko lu tax mu wax ko ko ne ko yonent bi def ci yonent yi day su feeñee ñaari nit koy jëkk a gëm kenn ka mbañam rus la kenn ka waxambaane la waxambaane wa fecc haa ko ni lënt ci xam-xam la waaw xuusaa kon ci waaw géej gi dee la de waaw waaye mag ma mboolem melaw yi waxoon ci moom yëpp gis naa ko lu may bu ne ci biir bi de waaw Abubakar huñu biitam mu wan ko ko waaw mu ne ko yow mi yow la de dal di yóbbante yonent sallallahu alayhi ne ko yow yóbbante ko ci yonent ne ko soo demee ne ko dund naa lu ëpp ñetti téeméeri at maa ngi ko doon fuuglu bëgg saa yu rek ma gëm ko de su fekkee dee naa te yàlla may ma ma gis ko na seede na ci xeetam laa bokk rek tey de man gëm naa ko Abubakar jóge saam ñibbisi doxam ñaari weer ba mu ñibbisee ne lu sama ganaar ci Makka ñu ne ko mbir mu rëy xew na fi sa de mu ne lan ñu ne ko jiddima Abu Talib bi nga xamoon day Muhammad yonantu yonantu lu na de sidna Abubakar daal di jëmali yonantu sallallahu alayhi wa sallam yonantu itam yëg na ko waaw ci wayu gi di ñëw jublu jublu si Babacar dañ ñu tase bañ tasee mu ne ko yow Abubakar yàlla yónni na ma ma jëm ci yow ak jëm ci mbooleem nit ñi de mu ne ko yàllaa la yónni mu ne ko yàllaa ma yónni mu ne ko lu ci luy sa tegtal mooy mën a xame ne yàllaa la yónni mu ne ko màggat ma nga taseetoon ca saam Abubakar ne ko loolu du wax màggat ñi ma taseet ci saam kenn mën da xam nañ day mu ne ko màggat ma doon seet ci yow mandarga ya te yóbbante la bayti ya kooku mu ne ko loolu ku la ko wax te ca saam laa xewoon te man rek ko fekkee woon kenn ñëw Makka moos di ko nettali waaw mu ne ko kooku mu ne ko roowul xut ma ko wax de kii Jibril waaw mu ne ko tàllal sa loxo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu rasulullah abubakar daal di ba abubakar jébbaloo sidina ali ba yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk ati barab yi tegalee dafa amoon ci makka te abu taalib waa ji ñàkk la woon amul dara te bëri doom naa ko def yonent sallallahu alayhi wa sallam yàgg naa gën nit ñi daal di dajale góor yi bani haasim Abu Talib xam ngeen ne ku ñàkk la te xati bekkoor yi ñëw na dama bëgg kenn ku nekk ci yéen xab benn doomam xameel ko ko rek ba bekkoor gi moom mu fab sidna Ali naa Abi Talib ñoom ñëpp ku ci ne fab benn doomam Abu Talib xameel ko ko rek rek waaw ba xati bekkoor yi ba Ali sidna Aliyu ba ko yàlla yónnee nag mu xoo yonentu xoo sidna Aliyu mi ngi gone moo ba moom géwéntagul mu ne ko Aliyu man de yàlla ma yónni ma jëm ci mboolem mbindeef yi mu ko yàllaa la yónni mu ne ko waaw mu ne ko toogal nekk ma foofu daal di daw ñëw ci baayam ne ko aha man de sama mbokk na ma tey loo xam ne rëy na lool mu ne ko lum la wax mu ne na ne yàllaa ko yónni de ma gëm li mu wax Abu Taalib ne ko lu yàgg-yàgg daal bul ta xali koog moom mukk mukk sa dund ak sa dee mu ne ko bon damay gëm li mu wax bon xanaa mu ne ko bul tàggoog moom rek laa la sidna ali moom ñëw ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa daal di jébbalu de moom mës a dox ci seen si jootal xëram moo tax ñuy wax karamallaahu wajhahu yàlla teral na xar kanam mës a si jootal ko dul yàlla de ndax yonent ko yar waa ci ngoneem la dugge la diine lislaam mu far dugg ci lislaam rek tey day xamul kéefër <coughs> xadijatoo jëkk a gëm ci jigéen ñi boog ah abubakar a jëkk a ci góor ñi sidna ali itam moo jëkk gëm ci xale yi de ñett ñooñu nag ñooy ñoo jiitu ci islam de ba nga xamee nag ne loolu am na Aboubacar waaw teratang la woon boo xam ne mboolem teratang yëpp ci moom la ñuy bootu si waaw ci buti gëm la ñuy daje sidina Ousmane Abu Baydata ibnu Jara Abdourahman ibnu Awf waaw ñii ñëpp waaw Ousmane sidina Aboubacar leen amee de waaw mu mu waat leen ñoom ñëpp bañ nangoo ñëw tuub ñoom ñëpp ñu ñëw tuub ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñi nga xam ne ñoo jëkk a dugg ci lislaam nag xamul lu leen Abu Jahl ibn Hishaam defut waaw mbugal mu nekk mbugal na leen ko pour bëgg ñëw wet bàyyi di diine lislaam wa bi sallallahu alayhi wa sallam de waaw mbugal mam mbugal waaw Yaasir ak Sumayyatu ndey Yaasir ak Hammaar ak Bilaal waaw ak Suhayb Roomi yi waaw kenn mënu ko waaw kenn mës a gis mbugal mu mel noonu de ba loolu amee waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam ji métti dem te kër gu nekk ca kër ibnu arqam ca daarul arqam yonent bi di nëbbu foofa de waaw ku koy ku kuy bëgg lislaam it fekk ko ñuy nëbbu di jaamu yàlla de waaye terewut yàlla ngi juba nit ñi benn benn waaw ñuy ñëw di tuub par benn benn ba nga xam ne am na jëmmi bés yonent yi julli fi dal kaaba gi Abu Jahl ibnu Hisam fa toog ak kuréem bi ko wër ci kéefër ñu ngi banlu xet boo xam ne mu ngi leen di àkkade mooy xet ak sébrit gu ànd ak ciij ciij ak gëlëm gu wasi waaye yooyu jaxasoo ba nëpp waaw ñu naa ndax ndax lu xasoo loolu kenn ñëwee na ko fab dem sotti ko Muhammad fale muy julli de Abu Jahl ne man dal dem fab sébrit sa ñëw sotti ko yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw fam doon julli de ñu def coxtu coxtu coxtu di reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nday Fatimatu doomam moo ko dégg dal di ñëw waaw dindi ko de waaw ci baam waaw dal di leen xas ñoom ñëpp bañ tasaaroo waaw yenentu naa ko waaw muñal waaw yàlla du bàyyi sa bàyyi de waaw te dana ko dimbale de ba nga xamee ne loolu am na nag Abu Jahl ibnu Hisam ki nga xam ne moo defoon loolu booba Seydina Amsatu Amsatu doomi Abdul Mutalib moo Abdoulaye bokk benn baay bi ma nga rëbbi woon ko ba mu ñibbisee ni ñi jëw dem jëkkante di ko ko nettali defe na dana ci kontaan ne ko sa doom mbokk mi torox tànn jim torox tey waaw dem ci wetu juma ca wetu kaaba ga ne ma ngay jullee waa kee yëg gëlëm ak sa waa waaw su xasaw moom la Abu Jahl ibn Hisam fab yow sotti ko ko fa ne moom la fa doon julli de mu ne Abu Jahl def loolu yonent bi ñu ne waaw mu dal di fab xalam waa gëm doon rëbbe dal di ñëw fekk Abu Jahl ci digg mu fëgg ko xale ka ba xaañ ko de toj ba ne ko li nga def sama doon mbokk mi na nga li tax nga def ko mu ne ko sa sa doon mbokk mi laaj ma lu mu def njëkk ba ma def ko li mu def di xas suñu yàlla yi di xas suñ yàlla bàyyi di ñu dofloo di dofloo suñu bàyyi waaw loolu defe nga ne ndax sax yàlla bu ma def ko lii ma ko def mu ne ko moo tey xas seen yàlla yi yàlla ji du lu may aw ku ko ku xas lu mu ci ku ko xas moo tey dof nag ku leen gën a dof kuy dem di jaamoo aw daj ana ku ko gën a dof seen bàyyi yeeg yéen ñëpp yéen a yem ci ndof gi mu wax de ah mu ne yow xanaa da bëgg a xar gëm diineem ji mu dikkee mu a ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna moom cet cet la bu moo ko waaye jàppoon de ba mu far dugg ci lislaam mu ñëw ci yonente sallallahu alayhi wa sallam dal di jébbalu moom Hamsatu ibn Abdul Muttalib Hamsatu nag moom la yonente doon tuddee asadullaahi wa asadu rasuuli wa ñu teg ñetti fan Sidina Omar tafeeg benn waay ne ko yéen yéen a bon jàng ngeen ànd ak Muhammad waaw ci diinam ji dama laa war a bopp waaye ne ko su fekkee ngay na xallu dem gi ma dem ci diine Muhammad koo xam ne moo la gën a naqadi te saa moom ma ngi ci diine Muhammad tamit woo de mu ne ko kan mu ne ko Saïd waaw ibnu Saïd ak sa jigéen Fatimatu bintu Xattaab jébbalu nañ dañu ngi ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal dina yàlla waaja daal di jëmal ci këram de ba mu ñëwee ba jub néegam moom si Seydina Omar mu dégg ay wax dégg ñoom Fatimatu jigéenam ak jëkkëram ñu ngi jàng alxuraan de mu ñëw fëgg ñoom ñëpp ña fa newoon xabaab ibnu darati moo fa nekkoon di leen jàngal waaw moom mu daldi daw nubbu jaroon lal ga def ba mu déggee baatab Omar naa ko def sidina Omar daldi dugg ba mu duggee ne lu ma déggoon ngeen di wax ñu ne ko dégguloo dara waxuñ dara de mu ne sayet yow yaa bon ngay dem di jàng topp diine Muhammad ji sallallahu alayhi daldi ko dóor waa xala xaañ ko de ba nàcc jigéenam ne ko moo tey waaw gëm na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma gëm naa ko ànd ak sa torox ak bakkan de ah mu ne moom nag ba ji gisee ne naccaloo na boppam goroom mu am kersa nag moom Sidina Omar mu ne leen waaw kay lii ngeen yor lu ci nag fekk Sidina Omar moom jàngoon na jàngoon na wax yaaram waaw ba mën naa bind mën naa bind arab mën na koo wax waaw mën na mën na koo jàngam mu ne leen war ma kayit yi ngeen amee jigéenam ne ko kullaa bud daa ma sooy de mu taxaroon alquran kullaa bud du ko laal te yow ba nga juddoo ba tey mosulaa sangu janaba su fekkee ni nga wax dëgg la ci yow bëgg nga koo gis demal sangu si dama dal di dem ne jabet sangu ñëw ak ci gi ni ko jox ma Fatimatu jigéenam génneel ko kayit jox ko mu jàng bismillahi rahmaani طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا تذكرة لمن يخشى تنزيلا لمن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في وما بينهما وما تسخر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى mu ne kaay téeféer yee ka rafet yal na Quraysh dee lii la Quraysh di daw wax ji rafet ji la Quraysh di daw di ko dawloo nit ñi tekkal leen ma fu Muhammad nekk sallallahu alayhi wa sallam Fatimatu ne ko jigéenam ne ko su fekkee doo ko lor doo ko wax dara lu ko naqari mën nañ laa wax fu mu nekk mu ne déedéet wax dana fu mu nekk sidna Omar daal di jubali daaru arxam fi yonent bi ne sallallahu alayhi wa ba mu ñëwee ba jub bunt ba rek ñi ko xam daal di ko xam mi ne Omar ibn Xattaab a ngi ñëw te moo gën a tat ci ñun moo gën a bañ waaw jullit de ñu ne rëj rëj rëj rëj rëj ne di wut koo nëbbu ji ne xam ne bàyyi leen Omar mu ñëw su ñëwee dafay nangu rek diini jiñ nekk wala ma rey ko ci jaaseem jooja mu gaddu waaw amul leneen def yonent ne déedéet bàyyi leen yonent gàttanul ko boppam sallallahu alayhi wa ba mu ñëwee rek daal di ko poñe yonent ngëp ci fatim ba mu poñe ko fekk ko ba Omar sukk mu ko Omar doo day dee la wàcc ci xeetu jëkk yee ak Samud wàcc ci yow Omar ne kar kar kar kar jóg ne ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna daal di jébbalu waa daaru arxam ñëpp kappar ngir bëgg de xam sa tu jébbalu na barki ñetti fan lañ ci teg Omar jébbalu de booba ñi jébbalu Ali juróom benn fukki nit ñi jébbalu Ali fanweeri ni góor lañ ak juróom benn fanweeri góor ak ñett ñoo jébbaloo ak juróom benn jigéen rek loolu muy fa muy ñeent fukki yu manqué kenn ni rek ba Omar ñëwee nag radiyallahu anhu daal di jébbalu moom moom mottali jullit ñi ñeneen fukk def mu jébbalu ba Omar jébbaloo yonentu kontaan lool fekk na lu jiitu loolu xabaar la daje naa moom ci bunt ba ne ko Omar bégal gis naa ne yow yaay ñaan ak yonentu bi yonent dégg naa ko tey bi ñu julli suba mu naa yàlla yàlla nga teral lislaam ci kenn ci yaari Omar yi Amru ibnu Hisam waaw Abu Jahl ibnu Hisam waaw wala Omar ibnu Xattaab de kon nag yow yaay waaye yaay kenn ci ñaari Omar yooyu de Omar dal di jébbalu wa sallam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonent waaw xanaa nekkuñ ci dëgg suñ dundee suñ dee yonent ne ko ah kay ñoo ne ci dëgg buñ dundee buñ dee mu ne lu tax ñuy nëbbu nag. ñuy jaamu xërëm ci makka nëbbuñ ko kenn di jaamu yàlla di ko nëbb loolu day tere mu jaam ci àddina nañ dem ñu daal di sappe ñaari sappe nag ñu mu ne Omar ne ñu génne ko nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugal aljana garab garanga ñu sant yàlla ci alaxira ngir ñu dugal aljanna ci garab garanga même ba léegi góorgóorlu xam ne jaam dundam amu ci lu muy la muy def ngir yàlla rek. bàyyi na yàlla dolli góorgóorlu te xam ne jaam bi ak dundam xamul ci dara lu may leen defal yàlla. te àdduna lu néew la te luy gaaw a jeex la. te àdduna moom lu néew la luy gaaw a jeex la it. xaaral kër gaa nga ca kanam. kër ga dëgg ma nga ca kanam. kër ga safara la rek wala aljana. kër ga moom safara la wala aljana rek. aljana nag lépp loo bëgg ma nga jël. aljana moom lépp loo bëgg ma nga jël. lu sa bët mos nga gis sa nopp mosu koo dégg. lu sa bët mos nga gis sa nopp mosu koo dégg. mos nga topp di la xool. safara nag safara rek la. safara nag moom xamut fii safara rek la xam ngeen safara. ku bëgg safara yaa moom jarul ñuy sànn. ku bëgg safara rek yow jarul ngay sànn kon. lu la neex defal rek lu la neex waxal. lu la neex defal. lu leen may rek la xool. waaye ku bëgg a àjjana nag foog nga sonn. waaye ku bëgg a àjjana nag yow nga sonn. nga muñ. foog nga muñ. da muñ nga def li yàlla digle. muñ ba def li yàlla digle. li yàlla digle muñ rek tax nga mën ko def. li yàlla digle muñ rek mooy tax nga mën koo def. jotaay fii ñu toog fii sax. jotaay fii sax. ku ci toppoon sa bakkan doo ñëw ngay tëdd ci sa lal. da ngay tudd ci sa nar wuute ko. muñ ba bàyyi li yàlla tere. muñ it nag ba bàyyi yàlla tere. te looloo gën a jafe. te loolu gën a jafe. ñu bari danañ muñ ba def li yàlla digle te mënuñu muñ ba bàyyi li mu tere. ñu bari danañu muñ ba def li yàlla digle waaye duñ mën a muñ nag ba bàyyi mboolem li yàlla tere. te balaa ngaa doon aji ragal yàlla tigi. te balaa ngaa doon aji ragal yàlla dëgg. nga ragal ko ci bàyyi lu mu tere. ba nga koy ci bàyyi. ragal ko ci bañ a def lu mu waral. ragal ko ci. bañ a def lu mu waral. bañ a ñàkk a def lu mu waral. bañ a ñàkk a def lu mu waral. yàlla ñu yàlla may njub. yàlla ñu yàlla may njub yaa rabbi. defe naa ne mooy soxla si gën a mag. defe naa ne mooy soxla si gën a ñaan nga ne waaw ñaan naa la ci bés sangam soxla sangam ne ndax soxla sanga doon ñaan faju na mu ne waaw ñaan naa la ci bés sangam soxla waaye booba day faju mu ne ah kay nangoo naa ñaan nga waaye dama la ko dencal ñu ngi am ma jox la def mu ne yow sama borom nga dencal nga dencal ma yëpp bu ma nangul benn ci àddina de moo tax ñaan benn nga xam ne yàlla dana ko nangul soxla ko wala nga xam ne yàlla dana ko nangul jañal la musiba mu doon bëgg a ci yow wala yàlla dana la ko nangul daxañal la ko ba pëncam yàlla de mu ne lii laa la dencaloon de ko gën a aajo de waaw boo xamee ne saa soosu yàlla na ne na ku koy ñaan yàlla dana ko nangu te amul ñaan guñ di nangu maanaam yàlla dana ko jox jëmmi nga xam ne moom lay ñaan de ñu ne saa soosu nag kañ la wute nañ ci wax bari ñu mooy boo xamee ne élimaan toog na ci mimbar su mu bëgg a xutba de diggante sax ba ñuy sëlmal julli ga ci diggante saa si nekk de ñu ne ñu ne mi ngi dale ci saa soosu mi ngi ci waxtu wa jant yi waxtu wa jant yi bëgg a saa si mujj ci ci bëccëg de Abu Hurayra dana ne mooy saa si nga xam ne moo mujj de jant so de ne ko waaw naka lay nekk soosu saa te yonent ne kum fekk ngay julli di ñaan waxtu kenn du ci mu ne ndax yonent waxut neen koo xam ne laab na toog di nekk julli ci julli mu ne ah kay mu ne ko boo ko koo xam ne laab nga waxtu woowu di nekk julli timis taxaw di waaw bon yaa ngay julli te yaa ngay ñaan yàlla yàlla du ko delloo de yi bés yëpp ajjuma ci gën ndax konte daf ni yàlla ne bés boo xam ne jant dana ja fenk bésam arafa ci gën ana leen leen wutale bésam ajjuma moom bés yi bés waaye bi yëpp maanaam juróom-ñaari bés yi moo ci gën bés a baarafa itam bés yi at moo ci gën de amul benn bés boo xam ne waa jant dana ja tànk ba at mi jeex bu bés mu mel ni bésab arafa dem ajjuma jooju nga xam ne ci lañ junda adama waaw ci saa su mujj sa mu nelaw yàlla xotti salawat ak jamonoom ji waaw dindi faar ga waaw bind ko muy xawa de adama xeew gis jigéen ji gën rafet nekk ci wetam de naa ko de mu daal di taal loxoom ci moom ah malaaka yi xaaju ne aadama ah, dee de ba nga ko takkee de mu ne luñ ko takkee gaaw ñu ne ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti yoon mu julli ci yonent ñu ne ñetti yoon ñu ne juróom-ñaari yoon loolu mooy sanag xawaa nga xam ne ci julli lañ ko takkee de ba nga xamee ne aadama wàcc na ak xawaa jabaram jóge ca janna jabaram jóge ci xawaa xam na ñaar fukki biit biit bu ci nekk ay seex la lamboo góor ak jigéen lu muy benn biit bi nga xam ne moo moo mooy siisu maam yonent bi kooku moom dafa judd moom kenn rek àndut ak keneen de yonent yàlla ne yonent leeram gi du rëj rëj lool kenn ci biiram ndawam de ba nga xam ne Adama am na ñaar fukki biir yoo xam ne bu ci nekk séex la góor ak jigéen boo xamee ne mat nañoo sëy nag mu fab góor gi nekkoon ca biir bële may ko jigéen gi nekkoon ca bële biir fab góor ga nekkoon ca biir booba may ko jigéen gi nekkoon ci biir biir de booba xuutee xuutee sa mbir rek moo taxaw xuutee askan yi ba ñu mën a sëyante waaw ci sariyaatu ba Adama de ba Adama deewut lu may gis ne ci doomam ak sëtam ak sëti sëtam loo xam ne mat na téeméeri junne ñooñu la yàlla ci àdduna si rek Iisu nag mi nga ne moo ci mujj moom ba nga xam ne ma nga juddu moom seexut seexut seexut ak kenn rek waaye fekk nañ dana mën a am jabar ndax Xaabil rey na Haabil dëkk nga xam ne moom la Haabil waroon a denc def na fi de naa ba loolu amee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral yonent ba yàlla bindee aadama da wax malaayika yi ko nañ ko fi jóotal du jiitu loola aadama dafa gis fu mu taxaw rek malaaka yi taxaw ci gannaaw mu sàppale mu ne yàlla ñii taxaw ci sama gannaaw di ma xool waaw lu waral loolu mu ne ko leer ak yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne moo tax ma bind la moo tax ma bind leen ñoom malaayika yi moom moom lañ gis ci sa gannaaw bi moom moo tax ñu di ko xool de mu ne ko yàlla leer googu defal ma ko ci sama kanam ndax gis ko def naa ko def yàlla feeñal leer ga nag waaw ci yaam yi yow yow baaraam day ak xolofaaw la baat yi nga xam ne mënuñu ma tàggoog yonent ku ci ne leeram ci def de naa ko def adama dal di nekk xalifa yàlla ci suuf ba mu nekkee xalifa yàlla ci suuf yàlla jamono ji nekk dana takk xalifaam boo xam ne moo woote jëm ci taxe takk itam ab noonam boo xam ne moo woote jëm ci taxe adi de te aadama wàcce ci suuf di xalifa yàlla di woote ci yoonu yiw ci biis daldi wàcc moom itam nekk ci camooyam di woote moom it jëm safara de moo tax ba yàlla ne defal naa yonent bu nekk sàkkal na ko ab noon de naka noona wali itam de adama iblis ay noonam nuun kanaan doomam mooy noonam ibrahim numros moo di noonam de musa firawna moo di noonam isa yahudi ñooy noon ñooy noonam yonente yàlla muhammad na sallallahu alayhi wa sallam abu jaalim hisaam waaw moo moo di noonam de boole seen nag ñoom ñëpp ku ci nekk sa firawna jaar xagal nga ko de waaye amul ci kenn koo xam ne Firawna am xalag na ko moom de waaw ba léegi loolu mooy baax bi yàlla de Musa ay xalag Firawna faw waaye Firawna du xalag Musa de ba Adama juddee Siisa mu gis leer bi newoon ci moom taxu ci mu xool Siisa ne ko leer bi nga xam ne yàlla dénkoon na ma ko kat te xam ne moo tax ñu bind ma moo tax ñu bind lépp luñ bind gis naa ne taxoon na ci man mi ngi ci yow léegi de maa ngi lay dénk bu ko sotti lu may ci room ak jigéen joo xam ne di laaj la de ci suuf waaw wéel dénkaane booba moo tax yonent ne mosuñoo dañ di ma tànnal ay ndey yu baax yu laab yoo xam ne ci sëy la ñuy dajee ci seen jëkkër waaw ba ma génn diggante Abdoulaye waaw amee ko de digal nañ ko juróomi téeméeri maam waaw ku ca doon xéewal de waaw mos ci juddu dara yonent bi mos a juddu ci lu dul sallallahu alayhi wa sallam wax na nag ne askankat yi sonn nañ askankat yi sonn nañ waaye digganteem ak Adnaan diggante mu bale ci Abdoulaye bu bëgg Adnaan kooku na yëpp na itam ne ci sëti Ismaïla la bokk yëpp na itam ne ci sëti Ibrahima la bokk yëpp na itam ne waaye ci sëti Siis la bokk de waaye diggante bi nag askankat yi jaxase nañ ay jaxase yoo xam ne yonent bi ci boppam nangu ko de moo tax maam yi ñu jullee yonent bi ba ca Aadama waaw kenn du ci sukkandiku de ba ca at naan day loolu moom yonent bi saxal na ko sallallahu alayhi wa sallam askan yoo xam ne ci nit yonent moo ko saxal mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Mutalib ibn Haasim ibn Abdul Manaaf ba ca at naan Xusay ibn Kilaab nag mooy maamam bi nga xam ne moo jëkk ca Makka de ba nga xamee ne sobe yi na sobe yi yanam ma sëkk ma màbb na yan ma labal dëkk bëri ci la ci la mbooloo ma tase fukki dëkk fukki réew yaaram yëpp sobe yi lañ jóge moo tax yaaram bu mbooloo takkalikoo takkalikoo boo xam ne dootu ñaan de ne takkalikoo nañ na pëncëm sobe yi de ci la waa Makka ñëw Makka ko fay ko gaddu daal moom ba fët ci Makka ren moo tax ñu tuddee ko xosey ji ci aji sori ndax sori gi yaayam sori ak moom waaw comme juddoo ënde Misra Saam <coughs> Iraq mboolem fukki réew yaaram yi yëpp ñu ngi jóge saba yi de xosey ba mu fa yaroo fekk fa Jurhum ñi ay yaaram lañ ñoom itam ñoo ñoo ñoo moomoon Makka ba nga xamee ne yaru na ci seen biir moom Xusay ibnu Kilaab ba màgg tey ci ñoom jëmi bés nag seen buur bi naan naan sàngara ba mandi tey caabi kaaba gi kaaba gi mooy Makka rek booba lu dul waaye lu dul kaaba gi ci Makka ne kuy ñëw ma jaay ko makka ci mbuusam sangara ko fay ne ko man dal ko jox mbuusam sangara mu jaay ko kaaba gi mu ne ko bindal kay jox ma mu bind kay jox ko mu denc ba mu xiixee weddi ne jaayut makka de ko fay wan ko mbind ma waaw ah, mu dal di nangu yaaram lu mu bind signé ko dara mu ne du ko a jéng gor gu nag ko fay nit ki laa moomu moo sañ ci makka def daaru nadwa def ay kët askan wi nekk mu dëkkloo leen ci amoon na ñeneen ci doom Abdou Shams Abdou Manaf ak Abdou Dar ba nga xamee ne ak Nawfal ba nga xamee ne jur na ñeneen ci doomam yooyu gis ne Abdou Shams Abdou Manaf moo ci gën a sandu mu jox leen nandala kaaba gi Abdou Dar ñi nga xam ne seet na Abdou Dar gis ne daal sandu ni doom bàyyam bi mu mu jox ko mbëkk ne nga kaaba gi de ñoo ko amee ba léegi waaw dëkkaloo waa Màkka ku nekk fa nga dëkk moo la fa dëkkaloo tabax daaru nat wa nag mooy assemblée boo xam ne lépp loo xam ne bëgg nañ ko dogal foofu lañ koy waxal ji rek tey de bu ñu ko waxee rek dogal ko mu sotti bu ñu bëggee def xare gis nga ba bi ñuy bëggee fexeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu lañ de ku fay ibnu kilaa moomu ba nga xamee noonu la ñëwee ñu soxla si ko ci Makka mu ragal ñu jot ci Zamzam booba xar mi yonent Yàlla Ibrahima ñu jot ñu jotoon ko doomam Ismaël xar moomu dëjjënee wurus la wurus weya noonu ngi woon ci Ibrahima am ko bàyyi woon ci Kaaba gi ngi woon ba ci jamono yu mu fat ak yi nga xam ne moom lañ daa ak yàlla saxaaba bi xat yëpp nag def ko ci sam-sam def sam-sam fekk ko maasale ko ba kenn xamatul fu mu ne woon de bañ demee ba jamono yàgg ba ci jamono yi Abdul Mutalib Abdul Mutalib nelaw ba Abdul Mutalib nelawee jigéen bi lëf dikkal ko ne ko Abdul Mutalib sa borom ne nga def sam-sam de mu yooyu ne ana lii sam-sam ne ko laaj ak sam-sam te xaw na waat ñu ne ko am na fanweeri tur guddi gu jot daf la dikk ne ko gasal sam-sam te wax ko weneen turu bokkute boobu nga waxoon ne gannaaw ga nag Abdul ne ma man seen ne gas yow ana fu mu nekk de ko ma nga ca diggante ca si nag wa ak tele xorondom be ak fa sax may cobbe naa ko def mu daal di xëy boobu xuru jant na kenn ni ku fa mu daal di xëy di dox di dox di dox baa ci gis kër a xorongam gis fa nga xam ne fa la baaxaañ bay cob mu ne ñaari mandarga yo day bu ñetteel day def noonu ab sàmm ab buuse daal di dàq yëkk bëgg ko yóbbu ca ba di ba mu ko romb ba mu ñëwee ba jub foofa rek yëkk wasiif lànk ne dootu dem ñu dàq dàq mu bañ ñu rendi ko foofa fees ko Sébéri sa des na mu gis ne Sébéri saa ngi xorondom gaa ngi ci baaxaan bi cob mi ngi mu fab ngas mu nag di cap capal di làmbal sam-sam si na ko looy def Abdul Abdul Mutalib mu ne xam-xam laay wut ne ko foo mën a gisee sam-sam mi nga xam ne léegi gisee maamaat mu di ko wut di capp cappal ba bant ba dal ci pind bi Ismaila ba rek mu xam ne teen baa ngoog mu dal di gas ba teen bi ubbeeku rek ah Quraysh su ne ne Abdul Mutalib du fi gas mukk sam-sam xam tiite rek dafa tëj ba àdduna tukki ñu ne ñoom moo gas sam mu di ko yëkkati ko ci suñ kaw loolu duñ ko nangu de ñu ko bokk ceeb ñu lekk wala nga xam ne doo ko gas de xaaye ko bañ ko xaayee mu ne booba sariyaatu amut buxaaba yi rek ñoo leen di àtteel ñu ne nañ dem laaya ji ci buxaaba bu ñuy wax sa jaaw ñoo ko def ci biir loolu Abdul Mutalib misar ne misar naa su ma yàlla mayee fukki doom yu ay ponkal yi taxaw ci sama kanam su ma meree ñoom ñëpp ñu mer waaw ku xeexaw man ñu xeexaw yow kon danaa ci rendi kenn sa jaamoo ko yàlla de rendi doom jaamoo yàlla waaye ci sariyaatu ñu jëkk ña la bokkoon de waaye yàlla na ko ba nga xamee ne jot na Ismaayila akam xaafle ba nga xamee ne Abdul Mutalib ni fer na ñu war war seeni gëlëm ne ñu ngay dem saam te fa jaaw mu àtte seen diggante de bañ demee ba ca seen ndox yëpp jeex ñu ne lii bi ciy na ku ne gas bàmmeelam tëdd ca ku jëkk a dee ñu suul la ku ca tegu ñu suul la ba mu mujj dee rek moom lañ di suul loolu gën a rafet kat ak jiit goo xam ne ñëpp dee nañ suul leen loolu ñaaw bu ñu loolu dal de ku ne gas bàmmeelam tëdd ca di nekk de Abdul Mutalib ne lii day ak doxali la góor ñu tëdd di néeg dee góor koy dafa yàlla góor góor rek ba mu wéy waaye doo tëdd nag di néeg dee dal di jóg moom takk jële moom ñu ne ko lay def mu ne maa ngi dem wuti ndox ba fu ma ko amee waaye daal du ma toog di néeg dee wala fu ma de ba mu takkee jële moom rek ba war ba jëlem ba yëkkatee tànkam rek ndax bal la ci ron tànk jëlem nga ba baawaan ci seen kanam ñoom ñëpp kenn mës a gis ndox mu ko neexee ak ndox mu ko seddee ñoom ñëpp ñu naa naan ba mandi di seeni mbuus boobu seeni daabale mu ne ay ca nañ gant boog yooyu mu ne ñu ne ko nañ waññeeku ah mu leen duñ dem laye ji ñu ne ko layeetuñ ki la jox ndox mi ci àllab jàppandañ bii moo la jox sam-sam nañ ñu bi dootuñ ko xëccoo de noonu ne Abdou Moutalib dellu si nag daal di gas sam-sam nga xamee ne gas na sam-sam toog nag yàlla may ko fukki doom waaw moo jur Haris moo jur Abdul moo jur Abu Talib moo jur Abu Lahab moo jur Hamza to Abbas ak Mutammim ba ñuy fukki ponkal yoo xam ne waaw fu bay taxaw rek ñu taxaw rek ah bëgg a fàtte nag misër jëm misëram nelaw guddi daf dikkal ko ne ko eh Abdul Mutalib fàttaliku nisar ja de na nga matal nisar ja mu yeewu ne nañ ma wutal xaaf mu jëngale ci dëkk bi dama war a salaxe ko mu xaaf mu rey salaxe tëdd ba ca guddi mu tëddaat daf dellu si ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ lu ko am xaaf de ca suba mu ne nañ ma wutal yëkk yu si ëpp ñu yéetal ko it mu rey fa laxeel ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ lu ëpp aw yekk de mu ne nañ ko wutal gëlëm gi fi ëpp ñu indil ko gëlëm mu loj ko sadaqa yàpp wa ba mu tëddee ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ lu ëpp gëlëm de mu ne ma jaa ne lu ëpp gëlëm ci àddina ñu ko sa doom bi la boo amee fukki doom yu góor rek ca kenn jaamoo ko yàlla ñu fekk jooja dañ lay fàttali ko mu daal di xëy nag daal di fab daal di wax doomam yi natt leen ko ne leen léegi nag nañ dem ci asaaf ak naay la ta waaw daal di def seen listixaar yu bon yooyu bañ defee seen listixaar ban tab deeba dal ci Abdoulaye di bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne bant bi mu ne dafa juum nañ defaat ñu defaat mu dal ci Abdoulaye ñu defaat mu dal ci Abdoulaye mu mer nag dal di dal di sang ab jàpp Abdoulaye nag dal di joxu paakaam nag ma ngay xëcc Abdoulaye jëm ak moom ca Asaf ak Naayila te ca Safa waaw pour rembee ko foofa de loo bëgg a mu ne damaa ni soloon ne su ma amee fukki doomi góor danaa ci rendi kenn ko yàlla te yàlla may na ma fukki doomi góor yi fàttali nañ ma nisar ji def moo tax ma bëgg a sama doom Abdoulaye de Quraysh ko du fi am mukk boo ñu tëree wu bon soo royee Abdoulaye boo lëgee ku amati ci ñun fukki doom yu góor rek da nga ca ren di kenn jaamoo ko yàlla waaw boobu wax la mu bon doon ko fi sampal de waaw mu ne ah naka taxaw ko dara bant ba soog a toxu ci Abdoulaye dal ca gërëm mu rey téeméeri gërëm nag Abdoulaye de rey ko ci mbedd yi yàpp ko ñëpp a jeemoon ñu des njanaaw ak bàyyi ak gar mu ne bu ñu ko xawee kenn ku moom rek ku ñàkk de téeméeri gëléem loolu ñu jotee Abdoulaye mooy hikmatu ci sariatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku rey bakkan te fay ko téeméeri gëléem nga ko war a doyaade boobu waa tey mooy wéy ba léegi de Abdoulaye nag mut waxambaane nag mel bu fenk ci Makka de fu mu jigéen ñi di ko sàkku ci seen bopp de ba romb jenn jigéen Fatimatu Xasaam yeetu benn yawut bu jàngoon téere yu jëkk yi mu ne ko ñëwal te deg man benn yoon rek sama jox la téeméeri gëlëm téeméeri gëlëm yi ñu la jote woon mu ne ko def lu haram kooku dee ma ko gënal te yow lewuloo ma de daal di dem ca këram dem ca baayam ne ko nag ma takkal jabar fekk Abdul Mutalib ba mu demee saam di ndokkeel Saybu ibnu si Yasamin waxoon na ko ne soo demee su fekkee ni amul jabar ci bani Zurata na ko ca wut de mu ñëw takk xaalata mag Aminatu de ba yonente sallallahu alayhi wa sallam matee am jabar mu takkal ko Aminatu rakki xaalatu de Aminatu jib yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xole ne doom ba daan na baay ba de <coughs> Abdoulaye gañe na baayam de fekk xamkat ba daf ko ne woon sa loxol ndeyjoor li ak yonentam ci te benn yonent des ci àddina si sa loxol càmmoñ yi itam nguur a ngi ci de waaye ñoom ñëpp ci bànni suurata la ñuy de boo demee nag ci wut jabar de mu wut jabar ci bànni suurata xaalatu moo jut xamsatu xamsatu moo jut bani abbas ñi nga xam ne ñoo ñooy dawlatu bani abbas nguur gaangoog ah aminatu jut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek xam nag ne moom mooy sanga way njëkk way mujj ba nga xamee nag ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam ne ko ne ne weer wu jëkk ci la aadama ñëw ne ko aminatu dëgal yaa ngi ëmb sanga bi léegi de weer ba ca topp la Idris ñëw ci jëkk a bind ñëw ne ko aminatu dëgal yaa ngi ëmb ki nga xam ne mooy sang bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy njiiti mboolem yonent yi rek ba ca topp Nuhun ba ca topp Ibrahim ba ca topp waaw Musa waaw ba ca topp Isa ba ca topp Daawuda ba ca topp Suleymaan ba ca topp Yuusuf ci juróom-ñeenti weer nag la Aminatu am bu yonent bi sallallahu alayhi wa ngalam juróom-ñeenti weer la ko këmbuutam gi di wubb la koy ëmb rek sa day mu soog a nekk wurus ku mat de bi sallallahu alayhi ci rajab diggi ga diggi ci rajab ndey koor ci la yonente sallallahu alayhi ci la abdoulaye sëy ak aminatu de ba mu sëy ak ci rajab mu dal di xam bu jëkk jëkk ba ci gàmmoo muy juróom-ñeenti weer waaw ci la wasin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gi ñu doon màggal ci talaata ji weewoon ba bés ba dellu see nag mooy bésam ngénte li nga xam ne nettalewoon nañ ko de di dugg yonent ay mbir yu bari feeñ na ci <clears throat> buur yi àdduna yëpp keroog ci suuf lañ fanaan buur bu nekk lalam dafa daanu rek buñ sampaatee mu daanu buñ sampaatee mu daanu mu mu bàyyi noonu te dëgg tuuti ba tët mboolem xeeram yëpp dañuy jattu waaw buñ jubantee ah, far bàyyi noonu la ba yonent juddoo nguur gi gën a rëy ci àddina booba mooy nguuru Faris Kisra <clears throat> Kisra anu Sirwaanam jamono la yonent judd nag sallallahu alayhi wa sallam almasir waana nag buur bu maandu la jotul fekkewul lislaam bay nekk jullit waaye maandu woon na ba xam ne buur bu mas a maandoo moom kooku amul de fekk nañ ci kee ci waxandeem ci keem mu ngi bind baat yi léeg-léeg ngi dundee ci nguuram nguur mi ngi dëgëre ci ay góor góor yu dëgër góor yu dëgër alal leen di dëgëral alal mi ngi jógee ci naataanga asamaan si taw suuf si saxal gàncax dem xenaat yi itam joxe soow mu bari su fekkee ni tey buur maanu naataanga dal di am asamaan si joxe taw bi suuf si joxe gàncax jur gi joxe am soow ak ngirt su ko defee góor ñi daal di am alal suñu amee dëgër buñ dëgëree nguur gi dëgëri ci ñoom rek su fekkee ne buur bi maanduwul nag bekkoor dafay dal di ñëw asamaan si bañ a taw suuf si bañ a joxe gàncax gu baax xenaat yi itam di joxe soow su ko defee yaxantukat yi yëpp daanu ñàkk dal di dikk góor ñi néew doole suñ néewee doole nguur gii itam néew doole buur gi itam néew doole anu sir waaye moo bindoon loolu bàyyi ko ci waxandam ne wax ji dëggu la ci jamonoom la yonent juddu sallallahu alayhi ba yonent juddoo taaxam ma nga xam ne ci la dëkkoon muy iwaanu Kisra ma ngi ca Baxdaad ba tey daal toj fukki toj toj ak ñanant fukki tuur ak ñanant rës ca xadd ba de moom a tax yàqoon anu sir waaye dal di xeewu bakkanam bon lool mu yónnee xoolu Mobitaan Mobitaan ci seen wax waaw mooy xaadul xobaati mu ñëw mu ne ko man de dama am lu ma jaaxal bëgg nga wax ma ko mu ne ko waxal li la jaaxal su ma amee lu may si xam ma wax la ko de mu ne ko bëgguma loolu li kay mooy ku ma wax li ma jaaxal li ne ci sama xol nga wax ma ko te wax ma itam la nga xam ne mooy moo cay bunt de mu ne ko loolu mënu ma ko waaye am naa najaay gi nekk ca saam ñu di ko wax sa tiw kooku moom mën na loolu rek mu daal di ko jox gëlëm ne ko daal di dem seetali ma sa tiw de ñëw ci sa tiw fekk mu ngi wax bay xarxal ne bëgg dee mu ñëw taxaw seet ko nuyu ko fayu ko mu naa asamaam اسمه قطريف اليمن moom mi ngi déggam am déggatu dëkk sangab yaman bi sa tiw ne xifee xool ne abdul masih ala jamalil masih akbara ila sati waqad ashara bari abdul masih asalaka maliku sasan li shiqaqi liwan wa khumudi niran wa ruya al mubizan abdul masih ila waharati tilawa wa jaa saibul hirawa وليس السام لستي بسام وليس ستي لسام وكل ما هو آت آت يملك منكم ملوك وملكات على انشقاق إيوان mu ne satiwu ne ko Abdul Masih yaa ngi ñëm yaa ngi ñëw ci satiwu te fekk nga moom ma nga waaj jëm alaaxira de Abdul Masih buuru saasaan moo la yónni mooy Kisra lu tax taaxam ma toj fukki toj toj ak ñenant ak géwént gi nga xam ne moo bisaan géwént na ko moo bisaan lu mu géwént dafa gis ay fasinaari góor yu yaaxam yoo xam ay gëléem yu cëmb ba dog ba jàll da ak dij la tigi waaw ne ko loolu moom nga gis de waaye Abdul Masih maa ngi lay xamal ne bés boo xamee ne jàng alxuraan xew na ci àddina borom xet wa ñëw yonent ko daa teyeet buy dem boo xamee ne loolu am na na nga xam ne sa tiwu jotee moomatut saam saam jotee tut ak sa tiwu dara da ay buur nag ak i buur yu jigéen ba mat fukk ak ñanant li ma xotteeku xotteeku yi waaye lépp luy dikk kët dikk na ba noppi mu ñëw Abdul Masih ñëw nettali ko Kisra ah mu ne ba fii fukki buur ak ñanant ci kanam loolu man duuma ci dara waaye ci diirab fukki at fukki buur yëpp dem nañ ñeent nag ñoom la seen nguur di tàlli ci <clears throat> jamono yi yes jur rek nga xam ne ci jamonoom la saaba yi toj Faris jàppa yes jur da Kisra solal ko <clears throat> Suraxata ibnu Malik ñu solal ko mbubam Kisra ma teg ko ndëppam la laxas ko laxasaayam nga de te yonent waxoon na loolu ba ko suraaxata di dab xam nga loolu la ko waxoon ne ko ma suraaxata luy sa mbit bés ba nga xamee ne sama xeet xeex nañoo Kisra not ko bañ jàppale yow toog loolu ci lalu Kisra dëpp la ndëppam la laxas la laxasaam nga bu wax de mu ne ko Kisra anul sirwaana ngay wax Kisra Hurmus moom ngay wax ko Kisra Hurmus doomi Hurmus tigi laa looloo am ci jamonoy Sidina Omar Sidina Omar ibn Xattaab ne nañ nañ ko dëpp ndëppale lim nekk nekk wurus laxas ko laxasaay gi de ndax yonent waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam de nguuru Kisra noonu na ab dëbbin wala ñaari dëbbin dootoo dootoo dégg Kisra jaadina Róom nag borom yi béjjën la doon yoo xam ne bu béjjën fokkee rek beneen wutu fa ba pencam yàlla de noonu la xamee itam de faris <clears throat> not nañu seen nguur ci la baayam dee de mu ne ko jox ma ko mu ne ko demal ma nga tëdd di nelaw alimatu ñëw muri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam